baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim in alladina yashtaruuna bicahdi llahi wa aymaanihim tamanan qalilan ulaa'ika laa xalaaqa lahum fi laaxira wala yukallimuhum allahu wala yanduru ilayhim yowma alqiyaamati wala yuzakkiihim walahum cadaabun aliim suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laayaab juróom-ñaar fukki ak juróom-ñaar mu ne inna alladiina gaa yi nga xamante ne ni yashtaruuna ñoom dañooy wecceewoo bi ahdillaahi li nga xam ne mooy kóllëre gi nga xam ne moom lañ la mooy seen kóllëre boroom bi nga xam ne moom la jël ak ñoom mooy ñu gëm yonentam bi alayhi salaatu wassalaam di yahuud yi nga xamante ne nii dañ leen a waxoon comme ni leen ko seen yonent yi waxoon ñoom ak kercaan yi te ne am na yonent buy ñëw seen gannaaw te loolee borom bi dina ko leeralaat ci dina ko tudd fii sax bi muy jël li nga xam ne mooy kóllëre ci seen yonent yonent yépp ne leen bu ngeen demee ci kaw suuf ba ma jox leen li ma leen di jox téere xam-xam ba cay tukkee ginnaaw sama ndaw bi dikkal leen di nga xam ne mooy bi gën a mag bi diggal li nekk ci seen yéen ndax di ngeen ko gëm di ngeen ko dimbali ñoom ñépp ñu wax lool lool moo tax yonente bu ne alayhi salaatu wassalaam dañ doon dénk loolu nga xam ne mooy seen xeet léegi nag ñi nga xam ne nag ñoom ñoom def nañ li leen wax ñoom yonent yi alayhimu salaatu wassalaam kon na Seydina Isa waxoon alayhi salaam dañ fàttali woon ko fan yee wa mubashiran bi rasulin min ba'di ismu ya'ti min ismuhu Ahmad di leen bégal ci yonent boo xam ne mu ngi ñëw ci sama gannaaw ahmad lu tudd alayhi salaatu wassalaam gaa yi nag weccooloo lële bi ahdillaahi kóllëreg yàlla goo gële nga xam ne war koo jaamu wéetal ko te duñu ko bokkaaleeg dara ñu daal di koy weccoog leneen waaye na ko noonu lan lañ ko weccee lool kese mu ne wa aymaanahum ak seen pacte ak seen ngiñ ya nga xam ne moom lañu jëloon ña nga xam ne moom lañ jëloon ne dinañu ko dëggal nan lañ ko wecce woo samanan qalila gu néew gu néew a néew muy mbiru àddina li nga xam ne moo leen tax a jóg notoriété am alal am renom yooyu daal moo tax ak yi nga xamante ne ñoom liñ leen xamee walla ñu naan bon xam nga ñu naan bon ñun ñii nga xam ne tawraat lañ doon topp bàyyi ko fi di topp koo xamante ne nii moom ci ñu bokk ci ummi yoona yi lañ ci ñi nga xamante ne xamawuñ leen woon bind ja ak loolu moom day ñaaw mooy rien loolu kese yëpp àddina ak tamit alal yu ñuy am di wa aklihim mu gisoon nañ ko ak lekk gi ñuy lekk amwaala naasi bil baatil ak lekk gi ñuy ndóof li nga xam ne mooy alal lu ñu ci caaxaan moom daal yooyu yépp daal la jëndee li nga xamante ne nii mooy seen kóllëre gañ jëloon ak seen waat yiñ jëloon yu seen borom ba tabaaraka wa taala suñu boroom ne ulaayika gaa yoo yële laa xalaaqa lahum amuñu benn cër amuñu benn cër benn wàllu defaluma leen ko fil aaxira ci wàllu yiiw alaaxira mukk amuñu fa benn cër ci sama xéewal yi wala yukallimuhumullah te gaa yooyu bu ëllëgee borom bi du wax ak ñoom de <clears throat> loolu moo tax ñu ne la woon te waxoon na ca suuratul mutaffifiin ne gaa yooyu innahum an rabbihim yawma idin la mahjubuun ne gaa yi bu ëllëgee ñoom dañ leen di muur li nga xamante ne mooy seen borom <clears throat> moo tax malaaka yi ñoom ñooy wax ci turu boroom bi tabaraka wa taala di wax ak ñoom wala yukallimuhum allah boroom bi du wax ak ñoom yowmal qiyaam ndax mere leen moo tax wala yanzuru ilayhim te du leen xool xoolu yërmande tekkiwul nekk ñoom dañuy réer borom bi bu ëllëgee wala duñ leen gis léegi gaa yi yahuud yeek chrétiens yeek yéeféer yi ñoom réer déedéet mooy boroom bi du leen xool bëtu yërmande xoolu xoolu yërmande gi nga xam ne moom lay xool li nga xam ne mooy jaam yi jaam yi ko doon jaamu loolu la leen dul xool wala yanzuru ilayhim du xool jëme ci ñoom du leen xool de li nga xam ne jëme ci ñoom li nga xam ne gëtu kii xoolu yërmande mukk yawmal qiyaama la nga xam ne mooy bésub taxawaay ba wala yuzakkihim te borom bi tabaaraka wa du leen setal ci kéefër giñ ne ak bàkkaar yu rëy yiñ ne woon walahum li leen ñeel nag boo liggéey dina leen ñeel adabun mbugal alimun bu tara tara tar mu ne wa inna minhum mu ne nag te am na ci ñoom mooy waa ahlul kitaab te wa ñooy ñoom ñii la rek ñoom ñépp la la fariqan mooy am na ci ñoom mbooloo moo xamante ne nii mooy ñi ci gine yées voilà ñi gine yées ci ñoom wa inna minhum te dëgg-dëgg am na ci ñoom la fariqa benn mbooloo boo xam ne moom na li ñuy def alsinatahum mooy ne dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy wengal li nga xamante ne nii di di di di di di di dëngal alsinatahum seen làmmeñ yi mooy bu ñuy euh, bil kitaabi ci téere bi ñu leen joxoon muy tawraat mooy lan mooy la ca suñu boroom bind dañ koy jengal daal di koy waxee neneen ne non noo ngir lan noo noo noo ñun xam nañ ne dëgg-dëgg tawraat moom masula wax ne kii nii yonent lay doon de te tamit melo yi ñu gis ci tawraat wuute nag kii mu joxe mu ne loolu nag la ñuy def di ko defe seen làmmeñ yi waaye ak seen plume yi bu dee tey ak seen clavier yi yooyu lañ nga xam ne moom la al moom la suñu boroom bindoon ci tawraat yónnee woon leen ko mu leer nañ di naatu rasulillah melo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñu koy jengal lu lu tax li tahsabuhu min al ngir nit ñi yéen ñii jullit ñi ak ñi ñuy waxal di leen tuur lëndëm jàppe ne ñoom lii ñuy wengal te koy wax bu wuteeg li mu demee woon minal kitaabi moom da ci téere bi nga xam ne moom la borom bi wàcce di tawraat ci lañ ko jële ñoom it naka noon chrétiens yi wama huwa minal kitaab suñu borom ne maa ngi leen di yëgal ne wama huwa te déet loolu ñu jengal minal kitaabi bokkul ci téere bi ma wàcce woon de wa yaquluuna te ñu ngay wax rawatina ñoom yahuud yi huwa mu naan lii nag ñuy wax te di ko jengal min indillahi di ko tahrif di ko di ko di ko soppi min indillahi ci borom bi tabaraka wa taala la tukkee wa maa huwa suñu borom waxati ko ne wa yaquluuna bo walaa ñoom wa yaquluuna huwa min indillah suñu borom waxati ne wa maa huwa min indillah te lii ñuy wax jógewul ca borom bi tabaraka wa taala wa yaquluuna ñuy wax ala allahi ci sujet borom bi ci mbiru borom bi wa taala alkadiba li nga xamante ne ay nar la yoo xamante ne nii ñoom ñoo koy nar waaye demewul noonu waaye li ci gën a garaaw ñooy lan uhum ya'lamun mooy ñu gën xam ne li ñu wax ay nar la ñoom ñoo ko créé ba pare naan lii daal ci borom bi tabaraka wa la lu jóge suñu borom ne maa kaana li basharin mu ne nag daa manu la nekk li basharin ñeel benn mbindeef boo xam ne moom la borom bi tabaraka wa taala daldi yónni ay yutiyahullah boroom bi jox ko alkitaaba li nga xamante ne nii mooy téere wal xukma jox ko ab àtte jox ko li nga xam ne xam-xam wan wax jox ko li nga xam ne mooy prophétie defal ko loolu lépp yu kawe yooyu yépp defal ko ko ba pare waa ji ñëw kooku noonu yonent boobu daldi ñëw di wax gaa yi summa ginnaaw gi yaqulu linnaas muy wax ñi nga xamante ne nii mooy nit ñi di leen wax lan naan leen nag waaye yow ay wax man mii daal man naan naan kuunu ibadan lii nekk leen ay jaam ngir man walla léegi jaamu leen ma min dunillah wëllif borom bi tabaraka wa taala suñu borom ne mais loolu moo manu nekk loolu noonu amul de walakin waaye li am ba des ñoom liñ doon wax mooy kuunu nekk leen rabbaaniyiin ñoo xamante ne ay koju borom bi ngeen ñoo xamante ne da ngeen di nekk koju borom bi tabaraka wa taala bima kuntum ci li nga xam ne moom ngeen nekkoon